أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñi ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli di Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla mu doon li ko defal jàmm xéewal ak barke moom ak saxaabaam mboolem ku toppaw jubam ba keroog yowmal qiyaama taxaw ñi ngi dellu siwaat ci suñu téere bii nga xam ne borom biñ ci dajale quarante conseil yoo xam ne li ko a jug mooy kër fexe ba jagal kër ndaxte kër mooy tàmbalima fi doomu di yaroo di baaxe gannaaw gi ñooy tasaaroowaat ci mboolem lu ñuy gis rek loo xam ne doomu ko yore entreprise la jàkka la lu mën a doon rek nit a fay nekkaat te nit kooku ci kër la génne bu kër baaxee rek dafa mel ne baaxal nga ab société baaxal nga am àdduna waaye saa bu yàqoo dafa mel ne àdduna moo yàqu tey jii moo war a doon treizième conseil euh, fukkeelu conseil bi ak ñett incha allah euh, dinañ am benn laaj laaj bi mooy luy atteb muus muus yi nga xam ne ñooy nekk ci biir kër yi yenn saa ngi laalub ñam lekk ci wala ni naan ci luy atteb euh, loolu lekk yooyu noonu nga xam ne moom la muus di faral di lekk wala naan yi ñi faral di naan luy atteem ndax mënees na koo jëfandikoo wala des koy bàyyi noonu ka des koy tuuri u ci xam dara mu yëkkati loxo. waaw si eh, ñoom. mooy nit yi e, mbir yi nga xam ne ñoom moom lañuy desal musiba nañ si lekk amul jafe-jafe suñuy bokk li ñuy lekkee. Euh, concept tay bi mu ne itaaxatul fursa lijtimaat tunaqashu umur al aila mu ne mayel occasion ka mayel occasion waa gi ni mën di daje di waxtaan mbir yi soxlaal famille bi wala mbir yi soxlaal kër gi maanaam yow def de famille bi yenn saa del may occasion may waa kër gi joxe seen avis joxe seen xalaat ci benn mbir boo xam ne ba nga cee dugg wala loo xam ne nii nga ko bëgg a doxalee nii nga ko bëggee mu ne del may occasion laaj leen seen xalaat kenn ku ci nekk xool ni mu gisee ne noonu mooy gën kenn ku ci nekk xool ni mu gisee ne daal nii la jàpp ne mooy baax mu ne yenn saa del def noonu. bul ne man maay père de famille bi rek maa kër gi nangam jékki-jékki rek di doxal say say mbir yoo xam ne doo ci diisoo kenn doo ci waxtaan ak kenn gaa yi dañuy jékki-jékki rek xëy am ndigal daal ne rës seen kanam a bu ñu waxee nga ne maa fi joxe nangam may ma may nangam non yenn saa yi da leen bàyyi nii joxe seeni xalaat nii wax kii naan nii laa ko gisee nii laa ko gisee loolu baax na ci mais bul domee rek bul demee sa xelu bopp rek non non mais del del diisoo loolu loolu baax na ci ndaxte lislaam moo doxee noon moo tax borom téere bi sa andi na aaya yàlla di wax ne wa amruhum shura baynahum ñi nga xam ne ñooy a jullit ñi saxaaba yi ñi gëm yàlla seeni biir dañ ciy diisoo seeni biir ci mboolem domaine yépp nag ca kër ga ca biti ca xeex ba lu mën a doon bala ñu cee jël benn benn benn décision dañ ciy diisoo seen biir kenn ku ci nekk wax ni ko gisee kenn ku ci nekk wax ni mu ko gisee ak ni ne moo yu baree bari ci père de famille yenn saa yi moom day jékki-jékki rek lu ko neex rek def lu ko neex rek def waaw ñaari baat ñett mu ne la ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa wala rijaalu alayhinna daraja ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa est ce que mooy bul diisoo kenn waxuloo kenn waxuloo ne la ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa mooy bul bul diisoo wala rijaalu alayhinna daraja mooy bul diisoo kenn waxuloo ko kon di diisoo di waxtaan. saa booy bëgg a jël benn xaraar benn décision booy bëgg a jël wala xoolal yonent bi alayhi salaatu wasalaam liggéeyu xeet wi la yoroon liggéeyu xeet wi wax yu di ko dikkee di jege ca yàlla suñ borom mais chaque fois boo amee mbir boo xam ne wax yu ñëw ci day diisoo ak ay saxaabaam xoolal keroog ba ñuy dem Badr dafa diisoog waay ji waay ji bi mu ne ko yaa rasulallah fi nga bëgg a wàcc nii yàlla moo la jox ndigal wala yaa ko xalaat moo xalaat mu ne ko ah, kon kon fee mooy gën xoolal keroog day Xudaybiya soxnaam Umu Salama moo ko moo ko moo ko mujj jox idée boo xam ne bi mu ko defee keroog ci la gis ci la gis euh, réussir kon wax dëgg fa yàlla diisoo bañ di demee sa xelu ga sa xelu bopp wala booy diisoo dem ci àll ba di diisoog sa xarit ya faneen di diisoog ñoom di wax ak ñoom waa kër gi doo leen ci boole da ngay sax sa doom yi ak sa soxna yi ay jàmbur yu nekk feneen ñoom ñoo leen di wax information yi nga nar a ñoo leen ñoo leen wax yi nga nar a def sa soxna day génn rek ne ko ah sa borom kër de mooy tabax kër gi sa borom kër de mooy waaj a def lii wala sa doom yi génn naan seen papa de moo fi bëgg a def nag nga xam ne ay jàmbur yu nekk ca mbedd ma ñooñu ngay diisool ñoom ñoo leen di joxaat information yi xam nga loolu moom rafetul ah jékki-jékki rek benn waay yow waa Rome bi rek ngay diisool ci lépp bàyyi sa waa kër waa bi ñooy ci <laughs> ñooy épargnement waat waa kër gi <laughs> naan leen sa waay na ci Rome bi nangam loolu wax dëgg fa yàlla kër gi moom moom baax na ci torop torop torop waaw bañ di demee eh, sa xadar ak sa ak ak yi nga gis rek moom borom téere bi mu ne loolu noonu yuaddu ala alaama ala tamasuki al usra mu ne yooyu noonu mandarga la yoo xam ne dafay yóbbee famille bi ci ni jàppaloo jàppaloo dëgër kenn du am loo loo réere ci sa diggante ak sa moroom booy bëgg a def dara loo xam ne jàpp nga ne lees mën a diisoo la ndaxte nekkul lépp nag la ñuy diisoo loolu nañ ko bàyyi xel nekkul lépp la ñuy diisoog ñëpp bokk laa bëgg a wax nekkul lépp la ñuy diisoog ñëpp mais yi nga xam ne lees mën a diisoo la ak ñoom yu waree sa mën a diisoo la ak ñoom nga woo leen ngeen diisoo ci ngeen diisoo ci loolu dina tax a jàppaloo bi seen biir miinante bi seen biir kenn du umpale ak moroomam dara ñoom ñëpp toog nga leen nangam ak nangam kat lañ bëgg nangam ak nangam ji lañ bëgg lu ngeen ci gis nangam ak nangam bu defee mbir mi daal di jeex kenn ku ci nekk jot li nga xam ne mooy xalaatam te subhanallah bari na ñooy xeeb fekk subhanallah ay xalaat yu yu yu kii lañ yor ay xalaat ay xalaat yu yu leer a leer nga soto jigéen ñi ay côté ñaaw njort léeg-léegi da ngay nar a dugg ci ci ci benn mbir benn pax boo ko boo ko waxee li nga nar rek bu ko analyser yéen tamit ne la ah, loolu kat damay ragal nangam ak nangam wala xale yi ne la loolu kat na nangam ak nangam laa ci ragal bu ko defee ñoom daanaka ñoo la ci musal waaye la booy demee sa xelu xelu bopp benn waaye day wax ne nee na nee na moom bi courant coupé lay xam ne ndekete wa këram ndekete ñoom ndakate waa këram ñu ñaw lañ ndakate ay xalaat kan lañ nee na bi courant coupé lay soog a xam ne waa dañoo ñaw te nee na dañ daan toog ci kër gi rek kenn ku ci nekk yor portable am kii yor ordinateur am ki nekk néegam kii nekk te saal ba kenn wax ak kenn nee na benn jour courant dafa coupé a wifi bi arrêté bi wifi bi arrêté ni gam ñoom ñëpp ñàkk nañ pexe ñoom ñëpp daal di dajee daal di toog di waxtaan mais nee na dafa seetlu ci biir waxtaan bi day indi benn mbir wax ko mën a gis xale yi di analyser ci loolu benn façon analise boo xam ne tellement dafa ne subhanallah ñii xanaa du sama waa lay laay waxal de xanaa nee na kenn ku ci nekk bu indee benn mbir daf koy analyser wala mu wax la ci benn xam-xam boo xam ne nee na da ngay tiit nee na da nga naan kii moom xanaa du mooy sama doom bi nekk fii wala kii mooy sama soxna xanaa te nee na nee na mujj gi dafa ne man man bu courant coupé wul woon fan lay xamee ne sama sama waa kër nii lañ mel. li ko waral mooy doo diisoo doo wax ak ñoom ci dara dañuy jékki-jékki rek ñoom di gis ngay jël ngay jël ngay jël ay décision rek yoo xam ne ca garam palace ba nekk ci koñ ba fa nga koy jëlee sa moroomu paay ko jële koy jëlee <laughs> kon diisoo ka baax na ci baax na ci torop dina tax nga xam xale yi kenn ku nekk point fort am kenn ku ci nekk fu mu gën a mëne kenn ku ci nekk nu muy analyser mbir dina tax tamit ñoom kenn du réeroo seen biir ñoom ñëpp lu ñu bëgg a dugg ñoo ko xamandoo ñoo ko gis-gisin bii lañ ci am ñoom ñëpp ñoo ci bokk mm, même gis-gisin bu dee ki yàlla dénk liggéeyu xeet yi mooy diisoog ak i saxaabaam ak i soxnaam kenn kurul moom ne waxi nap mu ne ba tey diisoo googu noonu day gën a rawati day gën a nekk bëgg bu dee xale yi ay mag lañ mu ne surtout bu xale yi demee ba doon ay mag mu ne bu xale yi demee ba doon ay mag mu ne diisoo googu moom gënees na ko bëgg nag foofee foofu lañ koy gën a bëggee ndaxte mag moo xam ne moom fii mu ne daanaka appelé woo ko dara ni nga amee xel noonu la amee xel te surtout moom jeune la moo lay gën a xam li xew ndax mooy duggante ak nit ñi lu baree bari ku mel noonu di ko laaj xalaat yéen saa baax na ci torop torop mu ne ba tey bokk na ci ka njariñ yi nga xam ne diisoo bi am na ko ak waxtaan ak ka waa gi am na ko mu ne yakunu fiihi tarbiya lahum ala taxamulil masuliya mu ne loolu day tax nga teel leen a yar ci yëg responsabilité ak xam li nga xam ne moo la war yow nga teel a nekk ko responsable ndaxte buñ toogee di réunion nii laaj la xalaat na la yow nangam ñoo ko gisee xale bi wallahi loolu day rëy ci moom wala nit ki loolu day rey ci moom nga laaj ko yow i noo ko gise mu leer na ko moom loolu mu indi yenn saa am na nu muy demee li mu indi moom la def nga xam ne yow dangay ngay gin ginnaaw ci la nga bëggoon yaayam dellu ginnaaw ci la mu bëggoon moom xale bi lim lim mujjee wax loolu lañ mujj appliqué lool noonu daf koy neex waxte dafay teel a yëg doon gum doon ko responsable nga xam ne ay xalaatam dañ koy appliqué léegi-léegi loolu loolu lu am solo la tax samay dégg docteur Ahmed Lo ci benn waxtaan sax nee na yenn saa day baax parent bi war père de famille bi jox doomam mille francs ne ko demal bitik ba nga jëndal ma nangam ak nangam mu dem jëndal ko nangam ak nanga bu dellusee mu ne ko téyel weccet bi téye ko bañ soxlawaat dara mu ne mu bàyyi deux jours trois jours ne ko li ma la dénkoon keroog demal nga jëndaat ci nangam tel ko tàmmal téye xaalis te doo ci lekk dara waaw tel ko tel ko tàmmal loolu jox ko mille francs mu jënd ñëw bëgg laa jox wecce bi nga ne ko téye ko bañ soxlawaat waaw bu bàyyi trois jours quatre jours nga ne ko li ma la dénkoon des na ah mu ne la waaw nga ne ko demal nga jënd ci nangam ak nangam mu teel a tàmm téye xaalis xiif aajowoo ko mais xam ne moomoo ko nga bàyyi ko fi teel ko teel koo tàmmal lu mel noonu waaw loolu tel ko jox daal ay responsable ci biir kër gi di ko dénk ay mbir di ko jox ay mbir naa lii yow leen ko dénk ci kër gi dem bay génn jël caabi barab sàngam ne ko fii nii yow leen ko dénk am caabi jàngu mi ngi noonu waaw bu dee gis nga ne macha allah ni ko liggéey na ci liggéey bu ci ayib nga tagg ko macha allah barakallahu fiik ah yow moom nangam ak nangam li nga def ba dee da ngaa gis ne am na manqué manqué nga woo ko ñëw nga ne ko lii boo lëggee nii nga koy defee nii nga koy defee mais ñu baree bari dañuy yaakaar ne xale yi duñ màgg ba mukk duñ màgg ba mukk duñ leen wóolu ci dara duñ leen wóolu ci dara dañuy yaakaar ne kii moom du màgg waaw loolu loolu wax dëgg fa yàlla nekkul da nekkul li gën borom téere bi joxe ca ay exemple mu ne bokk na ci booy bëgg a dem aji subhanallah borom téere moom buy wax sax da ngay sentir ne kii saoudiya lay dund quoi mu ne bu dee da ngeen a bëgg a amal benn tukki aji yéen ñëpp ngeen ngeen ànd yén waa kër gi yéen ñëpp ngeen ànd dem ajendoo gaa yàlla nañu ko yàlla yombalal mu ne lu mel noonu ngeen diisoo ci xool nu muy demee affaire yi mu ne wala wala ngeen bëgg a dem umra ji ci koor gi loos euh, loose màkka ba koor gi jeex ngeen xool nu ngeen koy organiser wala daal yéen a mën a xam tukki la lu soxlaal famille bi la tour de famille ceet ngénte lu mën a doon ngen toog waxtaan ci waaw affaire bi nii lañ bëgg mu demee nii lañ bëgg mu demee kii na def lii kii na def lii bis ba nii la nii la nii nii la nii la waxtaan ci père de famille bi joxe xalaatam soxna yi joxe seen xalaat xale yi joxe seen xalaat ngeen gis ne ah buñ boolee xalaat yëpp lii ak lii lañ gis ne moo gën léegi ñëpp d'accord ngeen ci lii ne waaw ne kon baax na diw yow lañ far nangam diw yaa yor diw yaa nangam affaire bi nag na nosewu tegu ci yoon waaw xalaas après xale bi ci gën ndaw sax day yëg ne moom mbir mi mbir mi moom ci la bokk quoi am na luñ ko dénk te joxe na ci xalaatam mbir mi day yëg ne moom ci la mu joxe ci mu joxe ci benn benn benn boo xam ne faw ma tudd ko ndax damaa gis ne man daf maa yitteel lu am solo la mu ne lu mel ne mashruat mu ne lu mel ne nga sant kenn ci xale yi ne ko yow laa yow laa bëgg nga bindal ma mboolem mboolem foqara mboolem ñu ñàkk ñi nekk ci koñ bi bindal ma leen ci fay mu ne mu ne liggéey boobu noonu yow nga jox ko quoi mu bind leen ñoom ñëpp waaw nga leen ah dama bëggoon kat ni tijji ci kër gi benn kees nangam ak nangam nangam ak nangam pour mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi ci ay foqara biñ ko compter diw sangam lañ joxoon liggéey bi. compté na ko gis na ne cinq personne lañ cinq personnes yooyu noonu bëgg nañ euh, trois mois yii ni jëm ni dajale leen nangam jox leen ko ay ci toppaat wala dañuy jël kenn trois mois yii di ñëw ne jagleel ni jox diw nangam ci toppaat ni jox diw nangam loo xam ne daal bu leen ko joxee départ lay doon boo xam ne ñoom dinañ mën a def comme liggéey bu mel nii nga sant ko benn xale bu ndaw mu xam ne loolu moom moo ko war a liggéey wallahi fii xayrun kasiri aw yiw dong lay doon mu ne nag bàyyil xel tamit ne wa tajidu al ishaara huna ila nawin axar muhim min anwai al ijtimaat wa huwa jalasaatu al musaaraxa bayna al abawayni mu ne nag bàyyil xel tamit ne ay jalasaat day am mooy ay ay jotaay yoo xam ne day aajowoo nag jàkkaarloo kenn ne yow yaa def nangam yow yaa def nangam wax ko ko ba mu leer ne ko yow diw sangam mu ne ah nga ne ko def nangam mu ne loolu nag day yegg bu ki dafa def nag loo xam ne nag mënut ñàkk. ana parent yoo xam ne saa seen faible mooy mënuñoo jàkkaarloo kenn wax ko dëgg wax ko lu leer ne ko nangam ji am mu ne ah nga ne ko yaako ko def loolu moom mooy seen point faible. waaw te loolu sax boo ko manqué yow doo defar daal chaque jour da ngay naxasaale di bërëxal ay mbir xam nga ne lii du yoon nga noppi ci noonu rek waaw wala fii nee nañ lépp lu dul continuer moom teel ko feree ne moom bu taxaw. waaw ànd boo xam ne xam nga ne lii lii du il faut nga musaarax ak moom ñëw ba mu ñëw toog nga ne ko eh nangam ak nangam yaa moom borom téere bi nag mu ne loolu nag li ci gën mooy mu nekk ay jalasaat infiradiya mu ne yooyu noonu mu nekk ci wéet mu nekk ci wéet xam nga nag tamit nit nga woo ko ci ay dig rakam mu toog nga naan ko yaa def nangam yaa def nangam yaa def nangam waa kër gi xamuñ ko woon wala père boo xam ne ca buntu saal ba lay taxaw du yuuxu li nga def nangam li nga def na waxuma la jëlee naa doom yi samay dañ koy def soxna yi léeg-léeg nangam ji nga def nangam ji nga def nangam ji nga def waa kër gi di dégg waa koñ bi di dégg gaa yi taxaw ca kaw terrasse ba di yër waa balcon ba di yër subhanallah bu fekkoon nit muy vocal sax kami vocalal day xam lépp la fa xew keroog subhanallah loolu loolu loolu nekkul noon nekkul noon waaye ja toj euh, soxna sa toj palaatu beneen soxna kenn ci soxna yi dafa dafa aaye woon laadri xaw ma ne la wala ku mën a doon dafa euh, daa bàyyi ba yaa Aysa aaye moom moom mu tibbal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko tibbalee gis palaat bi rek toj ko da koy toj bi ko tojee nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jóg daal for dammiti palaat naan xaarat ummukum ay waay waay waay waay tey seen yaay fiir na waay <laughs> seen yaay fiir de xaarat ummukum seen yaay fiir na daal dajale daal koy denc fa ko war a jël jël ci palaatu Aïcha yi jox ka indi woon bool ba ne ko jox kok kon jox ko kila la yónni woon jox ko ko nga xam ne kooku xamul ndax lekk ba tuuru na tuuruwul yonent bi lekk na ca lekk waa kër gi dégguñ ay yooxu bu nekkoon keneen fii ba mu jug palaatu jàmbur bi ngay toj lii mooy lan yaay kan ah soxar nga def nag waa kër gi taxaw ñoo xam ne kaa lañ bëgg ñëpp tàmbalee ñëpp ñëw subhanallah alayhi salaatu salaam réglé na problème bi ku nekkul woon ci néeg ba yëgoo bu ko yaa Aïcha nettalewul woon ken du ko mos a xam ba ilaa yawmil qiyaamati léeg-léegi dal ak li ngay réglé nga réglé ko nànk nit ki def ñombe nga woo ko ba mu ñëw mu toog ci yow ak moom nga ne koy eh, nangam ak nangam ñaar yëg naa li ngay def nangam ak nangam wala nga woo ko moom ak yaayam bañ toog nga ne ko nangam ak nangam bu tamit da ngaa gis ne tamit dafa aaju woo toog ci mbooloo ba rakkam yi xam nga leen nangam bi dan xew ci kër gi diw mi la waxtaan nag ñoom ce nangam ak nangam jégalu nañ nee nañ nangam nangam bu dee day jar après nga wéetaat ak kooku alhamdulilah bu dee du ko jar mi ngi noonu kon daal bul doon ko feebul koo xam ne moom yow doo jéem ci dara noonu. moo tax mu ne am na yenn yoo xam ne moom day nit ki wéet ak doomam moo xam bu dee góor mu wéet ak doomam bu góor bu dee jigéen mu wéet doomam bu jigéen wala sax lu mën a doon nga wéet ak doom moo xam góor la wala jigéen lu mën a doon rek bu dee daal ya xam daal problème ku ci nekk la ko war a xàll mu jeexalee lu am sol mu ne nag wattanikul wattanikul wattanikul di wax naan indama kuntu fi misli sinnika mu ne loolu nanga ko wax di wax ak sa doom boo xam ne xam nga ne lim nekk du yoon mais nga ko ay ba may tol na yow may tol na yow nekk fii ci koñ bi maa fi gënoon a terrible nangam ak nangam lu kenn masta soñ lu kenn masta sañ laa sañoon dama daan yéeg fii dam ba fële def lii sama papa mu ne lu mu woon dara mu ne loolu boo koy wax yow yaa ngi yàq sa doom yow yow yaa ngi koy yàq yaa ngi sol ci bopp bi loo xam ne wala léeg-léeg surtout jigéen yi léeg-léeg gars yi wala góor ñi duñ faral di def loolu xëy na mais surtout jigéen yooyu di ko mën ay ba ma ci toll nangam fii ba may dem fee fii nangam subhanallah yaa ngi koy sol rek yaa ngi sol sa doom ci yoo xam ne bis bu ko tàmbalee def kenn du ko mën a dara ndax danaan sama yaay fii la aw wala mu ne sama papa fii la aw mu ne kon yooyu noonu na nga ko wattandiku léeg-léegi yow yaa koy def ba pare ah, sa doom bëgg aw noonu nga naan danga koy woor réunion naa ko gis naa ne nangam li nga def fekk yaa ko waxoon démb ne ko man ba ma ci toll nii laa doon def yow keñ moom muñal rek toogal mu ne kon loolu na ko wattandiku loolu moom na nga ko wattandiku waaw même bu dee yow xam nga ne ci loolu nga nekkoon la nga nekkoon jubul baaxul nii nga daan def ak naa nga daan def fexeel ba bu leen ko di wax jéggalu ko sa borom nga génn ci léeg-léeg nag yow doo ci mën dara doo leen ko wax mais xam nga beneen waay bokk ci biir famille bi wala waa koñ bi ñoo naan sabaay nangam sabaay nangam sabaay sol ko ay mbir ba mu fees subhanallah loolu kenn mënu ci dara ala kulli xaal ci gàttal wattandikul di nettali ay mbir yoo xam ne naka su dul la yoo defoon ba ngay am âge bi mu am mbir yu mel noonu wattandikul di ko nettali xale bi dafa war doon ko xam ne subhanallah bu juddee biir kër gi yëpp mu gis fa ni tafa ay shahada ay diplôme yu dul jeex fii sa papa mu amee certificat sa papa nanga ba xam ne jàng moo ko war moom bëtam saa bu xippee bu di tegu ci yooyu mu xam ne jàng moo ko war ñu ne ko saay moo fi gañe woon nangam moo jëloon fi nangam mu xam ne looloo ko war xale boo xam ne bi judd rek ñu ne ko yow keñ moom loo def ci lu garaaw bettuñu kooku moom yombalal nga ko kon ñu ngi guddal loolu mu nekkoon conseil tey bi euh, itaaxatul fursa li ijtimaat tunaqishu umur al aila ubbi buntu yoo xam ne dañuy ci discuter loolu nag nee naa ci lees mën a diisoo maanaam yi nga xam ne jàpp nga ne lii warees na cee diisoo ñëpp nga diisoo ci ñëpp yi nga xam ne jàpp nga ne warees na cee diisoo diw ak diw da nga woo leen yi nga xam ne jàpp nga ne yii diw kat dañ cee war a wéet ak moom nga wéet ak ceeg moom yi nga xam ne jàpp nga ne da ko war a booleeg sax diw woo diw mu ñëw wax ak moom nga wax ceeg moom lenn lu nekk daal nga xam na nga ko war mais di waxtaan di bañ a jël say décision yoo xam ne doo ci boole kenn doo ci diisoo kenn loolu nekkul li nga xam ne mooy li gën allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi al axyar wa sallama tasliman kathira